fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'an fatuxriju lahu mas'alatuhu minni wa ana lahu kaarihun fayubaaraka lahu fiimaa a'taytahu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaamu al haafiz eh, an-Nawawi di wax ci xadiis bii nii ñu nga xam ne moom lañ nekk ci garab gi ci chapitre bi ci tool bi muy chapitre cinquante sept wala garab numéro cinquante sept juróom fukk ak juróom ñaar bi baabul qanaa'ati wal afaafi wal iqtisaadi fil ma'iishati wal infaaqi wa dammi su'aali min ghayri daruura ci suñu jotaay bii ñu xadis sayna Hakim ibn Hizam ne woon xadis numéro cinq cent vingt-sept te kaddu yi xadis bi gisoon nañ ko ci lu jiitu woon ci xadis deux cent quatre-vingt-six bu sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xam ne même kaddu yi la moo tax taxawaatuñu ci leeraloon nañu loolee ci jotaay bi ñu génn walillahil hamdu wal tey nag ah, ñu daldi jàll ci hadis bi ci tegu muy cinq cent vingt-huit mu ne waa nabi abdirrahman mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abu abdirrahman nan noodu tuddoon mu ne muawiyata ibni abi sufyan di muawiya di doomi ku ñuy wax abu sufyan abu sufyan boobu nag turam mooy saxr Saxr di doomi Harb radiyallahu anhuma ñooy sangu Quraysh <laughs> boroom u'lu Hubal u'lu Hubal u'lu Hubal keroog Uhud <laughs> doom ji mooy Muawiya <laughs> Abu Sufyan zawju Hind bint Utba wax soxnaam sa Hind bint Utba yàgg nañoo wax seeni mbir moom nag doomam ji mooy Hind mooy yaayu Muawiya hmm? Ah di Utba mooy <laughs> Rabi'a te ah, Utba ibn Rabi'a moo doon Shaykh Quraysh moom <laughs> kon mu ne mu ngi jële ci moom dakkantalam moo doon Abu Abdurrahman di Muawiya ibn Abi Sufyan Abu Sufyan Saxr la tuddoon di doomi Harb Harb di doomi Umayya Umayya di doomi Abd Shams ibn Abd Manaf di doomi Usay <laughs> waaw Euh, moom moomee li Seydina Muawiya radiyallahu anhu mu ne moom la jële xadiis bi kon comme que daa tudd an Abi Abdirahman Muawiya ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb mu anhuma yal na borom bi gërëm leen ñoom ñaar annahu qaala nee na qaala rasulullah Seydina Muawiya mu ne qaala dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la wax mu ne laa di insister di persister di topp nit sës di ko laaj di laaj di laaj al ilhaafu mooy al ilhaahu benn la ñuy noo bokk la ñuy mooy topp nit di laaj di laaj di laaj di laaj di hésiter mu ne loolu bu ko def fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yasaluni ahadun minkum amul kenn ci yéen koo xam ne dina ma laaj shay'an dara fa tuxrija wala fa tuxriju waaw fa tuxrija lahu mas'alatu fa tuxriju ma génneel ko wala fa tuxrija mu génn lahu ñeel ko mas'alatuhu mooy lam ma fexe ba mu génn ba ma jox ko ko min génn mel ni mbir mi moo génne boppam waaw gis nga moo tax mu mu jël euh, fa'il bi sujet bi mu def ko ki jëf mooy li ñu laaj moom moo far génn mooy naturelul da ngaa poussé yonent bay saa saa ba mu jox la loo xam ne amaana boo ko laajul woon la ko woon jox loolu la fa tuxriju wala fa tuxrija lahu mas'alatu bu ko defee mu génn la may ñaan ci man min nii jóge ci man shay'an dara ci la may ñaan wa ana lahu kaari fekk ba ma ba muy génn ma koy jox loolee de gërëmu ko gërëmuma ko woon mooy bëggewu ko woon noonu waaw wa ana fekk man rasulullah lahu kaari sallallahu alayhi wa sallam damaa nekkoon koo xam ne bëgguma woon a joxe loolee wala bëgguma ko woon a jox moom ni ma koy laaj mu ne képp ku def lool topp ma di ma laaj ba ma jox ko loo xam ne bëgguma ko woon jox kooku na ko leel fa yubaaraka fii mu fekk après ma mu jot ko borom bi di ko barkeel lahu fii ma antaytu borom bi du ko barkeel ca la ma ko jox waaw bu dee bëgguma la ma ko jox ndax moo insisté kooku du fekk fa yubaraka lahu fii ma ataytuhu du fekk yàlla barkeel ko ca la ma ko jox mu ne hadith bi rawahu solo na ko muslim al imamu muslim abul husayn rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est ce que moom kese ko solo ñu la la déedee sëriñam daal imamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo na ko ak beneen sëriñam daal imam ad-daarimi rahimahullah ak al imam an-nasa'i rahmatullah ala al jami' al imamu muslim Abul Husayni mu ngi ko indi ci eh, eh, bunt bi nga xamante ne baabu nahyi anil masala wala baabu buntu an nahyi tere wala baabu an nahyi anil masala tere li nga xam ne mooy ak saa mbay mbayaan ak ñaan waaw budul dakk waaw waaw léegi foofu la ko indi moom al imam Muslim rahimahullah en fait buntu boobu ñetti xadis yi mu jëndi yëpp xadis Seydina Muawiya la waaw hmm? lu am am solo la nañ wax bi après ñu ñëw ci yeneen yi nga xamante ne de toute façon mooy lii rek waaw ñetti xadiis yëpp Seydina Muawiya moo ko solo te xadiis bii la mais ak ci yeneen euh, bon ñetteel bi jaruñu koy di parce que loolu beneen affaire la <laughs> waaw day wax ci joxe waaye euh, euh, bi gën a jege ñaar yi lañ lay wax ñaari xadis yu njëkk yi kon al imaamu muslim rahimahullah mu ne haddathana muhammad ibn kitaabu zakaat la nekk ah, kitaabu zakaat la def baabu buntu bi imaamu nawawi ñoom ñooñ def nahyu an an-nahyu anil mas'ala mu ne haddathana muhammad ibn abdillah ibn numayr muy ibn numayr waaw yu bari na ibn numayr noonu la maamam lañ koy dàkkantale mais muhammad ibn abdillah ibnu Numayr al-Hamadani al-Kharifi Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mi nag ñu nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum al-Kufi asl waaye Makki la woon Makka la newoon an Amrin xam nga lii man na ngi eh, Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Kufi la kon xam naa Sufyan bi mu wax kooku est-ce que won du Sufyan as-Sawri ndax moom moo newoon Kufa ñu ne la <laughs> yi du Sufyaan Sawri de Sufyaan mi nga xamante ne nii mooy Ibnu Uyayna la rahimahullahu taala an Amrin moo ko jëlee ci Amr ibn Dinar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi rahimahullahu taala an Wahb ibn Munabbih moo ko jëlee ci Wahb ibn Munabbih Wahb ibn Munabbih ibn Kamil rahimahullah Abu Abdillah as-San'ani al-Yamani al-Abnawi rahimahullahu taala moom mi wax euh, euh, euh, Wahb ibn Munabbih ci kii la woon ci ay ay kii lañu woon dañoo amoon nañ ay xam-xam yuñ jële woon ci téere yu yàgg ya waaw <laughs> waaw mooy yu njëkk ya moom comme Ka'b ibn al-Ahbar la doon niroo Ka'b Ka'bul Ahbar <laughs> Ka'bul Ahbar voilà <laughs> noo dax az-Zahabi naan moom mii eh, eh, da doon niro kambum na kana bi kambi kambil ahbar fi zamani waaw ñoom ñaar ñëpp mu ne wa kilahuma tabi'i waaw bi nahwin samanina sana sauf que kambul ahbar moo njëkk génnaa dina bu yàgg presque samanina sana ah, ah mooy mu ne ndax quatre-vingts ans euh, dox na seen diggante moo la mu ne euh, wax bu mi xaribun bi juddoom mu ngi jege ba temps di génn àddina waaw <laughs> waaw moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne sonaloon nañ ko moom nii eh, nga xamante ne moom wax eh, eh, Wahb mi ah, mu ngi ci rijaalu saxiixay nii dañ ko fii fekk mu ngi noonu même bu dee al-Fallaas di Amr ibn Ali al-Fallaas sawaay mii moom dëgërul waaye bon wax jooju du wax ju ñuy jàpp parce que euh, imaamul Bukhari ak imaam Muslim ñoom ñépp dañuy bokkoo euh, di euh, solo ci moom waaw kon nag mu ngi noonale kon Wahb ibn Munabbih mu jël ko ci frère am tax an akhihi Hammam voilà ñaar la ñoon muy Hammam ibn Munabbih ibn Kamil Abu Uqba moom al-Yamani San'ani al-Abnawi rahimahullah kii nii moom frère la noo tax mu ne an akhihi mu jël ko ci frère am moom mii nag ku takkoo woon ak Abu Hurayra eh, moom nii moo tax eh, Ali ibn al-Madini mu ne ñi nga xamante ne nii ñooy àndandoo Abu Hurayra yi siis lañ Sa'id ibn al-Musayyib mooy ñi ci gën a siiw quoi la nga a wax ñi ci gën màgg mooy Sa'id ibn al-Musayyib Abu Salama ak al-A'raj ak Abu Salih ak Muhammad ibn Sirin ak Tawus mu ne kaana Hammam ibn Munabbih eh, moom nag yushbihu hadithahu hadithahum illa ahruf mu ne moom nag jege woon na ay xadiisam jege woon nag yu ñiiñ la tuddal waay lu dul ay ay kàddu ko waa moom nii dafa nekkoon koo xamante ne nii moom Hammaam magu kële la mooy eh, ki nga xam ne mooy eh, Wahb kon an axiihi an Muawiyata léegi axiihi mooy Hammaam ibn Munabbih moom moo ko jële ci Muawiya ibn Abi Sufyaan min laxlaan Saxr ibn Harb eh, radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tulhifu fil mas'ala fa wallahi la yasaluni ahadun minkum shay'an fa tukhrija lahu mas'alatuhu minni shay'an wa ana lahu karihun fa yubaraka lahu fima a'taytuhu noonee la ko al imaamu uh, uh, indi uh, indi fële hmm? kon fekk xoolal xoolal imaam muslim bi mu indi hadith mu ne haddathana ibn abi umar al makki mu ne hadith bi ibn abi umar al-Makki eh, muy Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al eh, daal di nañu koy eh, kii mooy ci càllleen hmm? mu jëlu ko moom ci ki nga xamante ne mooy beneen càll la an Sufyan miñ la wax sax Amr ibn Dinar mu ne haddathani Amr ibn Dinar mu ne haddathani Wahb ibn Munabbih mu ne Wahb ibn Munabbih de damaa nettali wa daxaltu alayhi fii daarihi bi Sanaa fekk damaa dugg këram Sanaa mooy bu al-Yaman voilà nee na man foofu laa ñëw fekk ko fa ki këram fa at'amani min jawzatin fii daari mu daal di may jox ma lekk ci benn eh, banaana <laughs> banaana <laughs> ci këram waaw daal nekkoon koo xamante ne garabu banaana dafa amoon wala nee mu jox ma ganale ma comme ça teraanga noonu la <laughs> waaw an axiihi mu jëlee koy di préjudice fan la ma koo xawoon ta amru Amru ibn Dinar makki la mais gis nga kon ñoom ak Tirxaal dañ doon wër fu ne mu dem ba Sanaa en tout cas Sanaa la jëlee hadis bii nii Sanaa moom lañ naan Sanaa léegi bu bu bu bu bu Yaman capitale Yaman Sanaa <laughs> mu daal di may jox banaana ma daal di lekk <laughs> ci këram <laughs> an akhihi mu may li nag jële ci frère am bi Hammaam ibn Munabbih rahmatullah alayhim annahu qaala sami'tu Mu'aawiyata ibn abi Sufyaan yaqulu sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara mithlahu mu tudd xadis mel léegi euh, xoolal xadis bi euh, première baabu nahyi anil mas'ala xadis bi mooy deuxième position première xadis bi xoolal imaam Muslim ni mu ko indee nga gis ne moom laa la wax ne xoolal xoolal ndax bii di nga ci am yeneen i nja ay ay ay njariñ <laughs> xoolal yeneen ci bi alayhi salaatu wa salaam mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata li Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad rahimahullah al-Kufiyu al-Wasitiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Zayd ibn al-Hubaab mu nekk ñu nettal mooy Zayd ibn al-Hubaab ibn Rayyan ibn Rayyan Abu al-Husayn al-Kufiyu al-Khurasani alhamdulillah rahimahullah mu ne akhbarana mu ne akhbarani nettali na man dong Mu'awiya ibn Salih li Mu'awiya ibn Salih rahimahullah abu amr ñi ne abu abdirrahman alhadramiyu alandalusiyu alqaadi alhimsiyu rahimahullahu taala qaala mu ne haddathanii nettali na ma rabi'atu ibn yazid ad-dimashqi mu ne ki ma nettali ma rabi'a ibn yazid eh, al-iyaadi abu shu'ayb ad-dimashqi al-qasir rahimahullahu taala an abdillah ibn amir al-yahsubi abdallah ibn amir <laughs> moom mi bokk na ci qurra as-sab'a borom jàngkatu alquran yu mag yi référence ci alquran yi nga xam ne ci seen i jàng lañuy seen façon njàngin bi ñu jàng alquran ak bi ñu ko toxale moom muy Abdurrahman ano Abdallah ibn Amir waaw ibn moo boo déggee naa ibn Amir moom mii la Abdallah ibn Amir al-Yahsabi ah ad-Dimashqi al-Muqri rahimahullah Abu Imran rahimahullahu ta'ala ku néewoon xadiis la mais mooy comme ñoom Ibn Kathir ñoom ñoom al al Kisaa'i ñooñu moom mii ci la voilà <laughs> rahimahullahu taala ah kon annahu qaala mu ne sami'tu Muawiya ah moom mu ne comme quoi do sëriñu alquran la kon moom hadis waaw yow dangaa nelaw wala la <laughs> ñoom lépp lañ doon boole ah <laughs> lépp lañ doon boole abdal qaala mu ne sami'tu Mu'aawiyata dégg naa Mu'aawiya yaqulu muy wax ne iyyaakum wa ahaadiisa illaa hadiisan kaana fii ahdi Umar fa inna Umar radiyallaahu anhu kaana yuxiifu an-naasa fillaahi azza wa jalla sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu man yuridu llaahu bihi xayran yufaqqihhu fid-diin wa sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama ana xaazin faman a'taytuhu an tibi nafs fayubaraku lahu fihi wa man a'taytuhu an mas'alatin wa sharahin kana kalladhi ya'kulu wa la yashba waaw <laughs> mu ne damaa dégg Muawiya mu ne man de dégg naa yeneen fekk da leen doon xutba xutba la woon da leen doon xutba waaw da leen doon xutba mu ne iyaakum mu ne qaala sa Muawiya xalifa la woon mooy yu nee xalifa mu ne man de dégg naa eh, Muawiya muy wax ne iyaakum <laughs> maa ngi leen di mooy tëddakuloo de wa ahadisa ay ak ay xadiis yoo xam ne mooy tëddaku leen xadiis yu bari yi ngeen di kii ah illaa ludut xadiis yoo xam ne kaana fi ahdi Umar xadiis yoo xamante ne nii jamonoy Seydina Umar dee leen jàpp ci xadiis yooyu te bàyyi fu ngeen dégg ko wax rek ngeen dégg ko jàpp na fii mu ne li muy hadis la loolu tax Muawiya mu ne fa inna Umara ndax Umar radiyallahu anhu kaana yuxiifu an-naasa billahi azza ndax Umar da doon tiitloo nit ñi ci yàlla mu màgg mi ko tedd loolu ya Seydina Muawiya en fait <laughs> li mu bëgg mooy li doon ragal mooy nit ñi di bari laan dañuy nettali bay nettali yoo xam ne xadiis yoo xam ne segguñu ko waaw te surtout taa yooyu mooy ahlul kitaab gaa yi dañ doon jële ci ñoom lu bari di nettali di nettali quoi comme la imaamu Nawawi wax mu ne wa muraadu Muawiyata radiyallahu anhu annahu an al-ikthar min al-ahadith bi ghayri tathabbut lima sha'a fi zamanihi min at-tahadduth an ahli al-kitab wa ma wujida fi kutubihim hina futihat buldanuhum wa amarahum bir-ruju' fi al-ahadith ila ma kana fi zaman Umar radiyallahu anhu li dabtihi al-amr wa shiddatihi fihi wa khawfi an-nas min satwatihi wa man'i an-nas min al-musara'ati ila al-ahadith wa talabihi ash-shahada ala dhalika hatta istaqarrat al-ahadith wa ishtaharat as-sunan al-imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima mu ne Euh, euh, en fait Muawiya radiyallahu anhu li mu jublu ci discours nit ñi ne leen maa ngi leen di mooy tëddakuloo ay hadith yu bari ah <laughs> mu ne xam nga lan la ci jublu loolul hadith yoo xamante ne jamonoy Seydina Omar lañ ko la woon mu ne li muy ragal mooy temps yooyu moom jamonoom gaa yi dafa bari woon luñ doon nettali di jëlit ci ahlul kitab ba ñu ubbee seen dëkk yi mooy Constantinople Sham du Sham Constantine yooyu biladu Sham Sham foofu yëpp chrétiens fa ne woon ak yahuud yi léegi nag gars yi am accès jullit ñu bari ci seen téere yeeg dañuy nettali ñu dugganteeg ñoom di jële ci ñoom rek bi nettali waaw lañu fekk ci seen téere yi ak ñañu xam ci ñoom ñu ñu ñu fiyewu ci ñoom di jël di nettali rek léegi nag moo tax Muawiya di leen mettre en garde di leen digal rek. ñu dellu ci hadith yi nga xamante ne nii ci jamonoy Seydina Omar la woon waaw ndax Seydina Omar dafa doon takk yëf yi ak ni mu tare woon ci ak ni mu nit ñi ko ragale woon ak ni mu désiré woon di segg lu xam-xamu yonent waaye saasaam taxul lu waay neex wax ak tamit le fait léeg-léeg bu ko daa nit waxoon dara da ko doon wax ne ko undil ma seede muy seede ne lii nii yonent waaye la ko wax ba nga indi ba mi nga xam ne ci lay saxe hadith yi mu daal di siiw. xadiis yi nga xamante ne leer ne lii moom ci yonent bay saab la jóge waaw parce que Seydina Omar dafa àndoon ak rigueur bu mag ci di nettali naan yonent bay saa saab ne waaw waaw waaw léegi nag Seydina Muawiya nag radiyallahu anhu xoolal xoolal ñun léegi xoolal xoolal li mu jëf ni mais xam nga xalifa la Seydina Omar xalifa la woon moom mu ñëw nekk xalifa mais moom xam na ne Seydina Omar lan doon def moom manu ko te defu ko da koo manu moo tax mu ne kon nag nit ñi comme quoi mooy yow yow nga ñëw fenn ñu fal la président bi fi newoon defoon lu rafet ñëw yow en tant que président reconnaître ko loolu waxuma ci ay fair play suñu yi ñuy nekk ñun ah non non waxuma yooyu waaw ñun waxuñu loolu en démocratie soof yi ñu nekk nga xam ne gars yi ñi ñuy fal daanaka ay ay ay ay ay ñu kenn xamul lañ ko quoi non mooy ñoo xam ne seen digganteeg seen borom nga seede rek te yàlla tax te affaire bi seedee fee am na boo seedoo suñu président jii jiitu africain yeeg ak addina bi ñenn ñi dañu ñëw fekk seen prédécesseur dafa nalu rafet ñu bëgg koo suul bëgg a wane seen bopp pour que ñoom moom li ñu def kenn defu ko alors que waxuñu dëgg waaw Seydina Muawiya radiyallahu anhu dafa ñëw ne leen amul ne maay xalifa kon nag naa fexe noonu leen eh bu leen ma fontoo xadiis yi dee leen ko seen bi ak yooyu mooy xadiisu ahlul kitaab yi saa mu tudd fi ko ma maa ngi xadiis yu bari loolu xadiis ya Seydina Omar jamono ndax moom da doon teet loo di ñu ci yàlla gaa yi gaa yi ñamewuñ ko loolu mooy kene <laughs> bon loolu la ndax alxaqu ma Omar la yonentuwaay saab saab waxoon dëgg bi fi moom Omar ay ànd waaw waaw akbar te mooy alfaaruq mooy ki nga xam ne moo taqale diggante dëgg ak neen waaw law salaka umarun umaru tariqan arbaina yawman seytaane du fa jaar yonent way saa saam neen Seydina Omar bu jaaree benn yoon benn boulevard comme ñu ne boulevard du 11 novembre bii Seydina Omar dafay jaar 40 jours seytaane du fi jaar waaw Albert Sarraut bu Dakar Mohamed 5 avenue Mohamed 5 wala El Hadj Malick El Malick bu ko Seydina Omar jaaree 40 jours seytaane du fa jaar <laughs> waaw waaw yéen waa Europe yéen Ifrang yi mu ngi mel ni da ngeen di ñu ne Seydina Omar daa jëloon les champs jaar bu jaaree Champs-Élysées quarante jours Iblis du taxawaalu les champs <laughs> du ko ñëwee jaar waaw Seydina Muawiya di reconnaître ne moom li mu defoon defuñu ko parce que moom kon nag maa leen di moytandikuloo ay bari xadiis di nettali rek illaa xadiisan kaana fi ahdi Omar seetluwaat leen ba hadis ya nga xam na jamono Seydina Omar yooyu siiwoon na jamonoom jàpp leen ci yooyu ndax fa inna Umar kaana yuxiifu an-naasa fi waaw akbar waaw léegi nag mu wax ne sameetu mu ne ginnaaw loolu mooy mëmbëstal la en garde gaa yi que kuy wax na nga wax lu leer waaw lii Seydina Ibn Mas'ud doon wax na man ku xam na nga wax li nga xam ku xamul nga na nga ne Allahu a'lam waaw ba mu déggee waaye di wax yooyu la mu mer ne ku xam na nga wax li nga xam ku xamul ne allahu alam ndax bokk na ci xam-xam fi min fiqhil mar'i an yaqula lima lam ya'lam allahu a'lam abdallah ibn mas'ud huwa aydan allahu akbar an-nahrir mu ne ku xam na nga wax li nga xam ku xamul ne yàlla moo xam ndax bokk na ci liy wane fiqug nit dégg diineem gu sew mooy li nga xam ne xamu ko mu ne yàllaa xam waaw baa ngay aventure wu di tatone woog noonu waaw ginnaaw bi mu leen waxee lool nag mettre leen en garde waaw njiit bu ne nii nga war a def amoon xadiis yonent way sa sam gaa yi di nettali rek yow nga am ki loo xam ne xam nga ndax suy naa Muawiya kaana min katabatil wahyi dafa bokkoon ci ñuy bindal wax yi yonent bi alay saasaam yonent bi alay saasaam wax yu dee ñëw bokk na ñi nga xam dañ doon toog di bind yonent bi alay saasaam bi leen dicté ñuy bind moom ci la woon waaw te bariwul woon lu mu doon nettali xadiis malgré ça mooy leen di faites attention ah waaw faites ci nettali yu bari yi gaa yi di nettali seet leen xadiis yi fii woon temps Seydina Omar ngeen jàpp ci loolu <laughs> après nag mu ne leen man nag sami'tu rasulallah waaw njiit bu ne nii nga war a defe rawatina te ñoom njiit yi du ay njiitu politique kese ah bii da jeeg lépp la ñuy jiit tax gis na waaw ñun nag moom daanaka bu bu bu campagne jotee lañ jàngal candidat ba wala président bi quelques mots wu arabe ay alquran yi muy ñëw di damm yax waxoon naa ne lool moom vraiment ak manque de respect la tuutal ñàkk a jox orma alquran ak tamit jullit ni ngay déglu waaw waaw wal iyaadu billah mu ñëw nag ne man nag dégg naa yonent bay saasaam ne man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin képp koo xam ne yàlla bëggal na la yiw dalay xam loo xam-xam bu sew dégg loolu diine wa sami'tu mu ne te dégg naa man ba léegi rasulallahi man Muawiya ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan yaqulu mu naan innama ana xaazin man de dencukat laa mooy koo xam ne xaazin xazain hmm? xazana loolu lépp benn la xaazin mooy ki denc xazana mooy ki ñuy de euh, euh, kii euh, fi nga xam ne dañuy fay denc mbir ah wala français mi naan ko magasin waaw am ñu naan moo bopp ci arab la jóge ci xaza xazaana la jóge bon muy xaasin man maay denc fa man ataytu mooy damay téyel borom bi di ko joxeel waaw man damay téyel borom bi léegi nag lépp loo xamante ne nii ah moo tax ci beneen riwaay bi mu ne in wa innama ana qaasimun wa yu'ti Allah waaw man yeneen way sa sam damaay man damay denc Ah, hadis bi imaamu Buxaari solo na ko tamit waaye nag yàlla de mooy joxe kum ma wax joxal nag laa koy jox fa man ataytuhu an tibi nafsin fa yubaraku lahu fii képp ku ma jox ci loo xam ne man yonent way saa san sama teeyu bakkan la maa xool ne lii de yelloo nga ko ma jox la saa ma ah kooku de dees na ko ci barkeel borom bi dina ko ci barkeel waaye wa man ataytuhu ku ma jox an masalatin fekk daa nekk di ma saa mbay mbayaanaka kemandee ka courbé le chine di ma laaj wa sharahin aku foqale ci laaj ma jox ko ba ma jox ko kaana kalladhi ya'kulu wala yashba kooku day mel ni koy lekk te du suur moo tax <laughs> ñëw rek naan yonent bay saa saa ba ma jox lii loolu tekkiwul mais sa waay ba lool loolu kel na <laughs> léegi léegi imagine loolu dinañ ci ñëw insha allah kon xadiis baa léegi ginnaaw taxriij bi ñu ñëw tuuti ci njàngat yi en gis nga côté yi imaamu Nawawi rahimahullah ni mu tuddoon buntu baabul qanaa'ati wal afaaf wal iqtisaad fil ma'iisha wal infaaq wa damm su'aal fii nag dafa dugg surtout ci damm su'aal gisoon nañ ko ci hadiis Seydina Hakim bi ah Ibn Hizaam bële bi nga xam ne te laan damaa laaj Yonent bi saa mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma bi ma kiiyee mu ne ma yaa Hakim inna haadha al maala xadirun xul waaw mooy hadiis 524 bi gisoon nañ ko. ci boobu mu tàmbali dañu wan zammu suwaal ngañ ñi laaj di laaj di laajat di insister fii nag da cee a dugg waaw côté bi surtout côté boobu lay régler wa zammi suwaali min ghayri darura waaw dam na xadiis yu muy indi biir yoo xam ne darura yonent way saasaab dina leeral ci yan jamono lañ mën a laaje waaw loolu mooy darura bu génnee yooyu bépp boog saa mbayam ak laaj ak ci saa mbay mbayaan la dugg te loolu day nekk loo xam ne nag euh, ban àtte la am waaw waaw waaw waaw waaw kay attention attention parce que yow <laughs> loolu beneen affaire la ma ne la man euh, nga ma may ba ma pare fii après ñu ñëw àtte laaj laaj bi persiste quoi boo loo xam ne aajo mooy darura lor waralu loolu dinañ ci ñëw insha allah xaaral kon côté bii imaam dafay dugg nag surtout wa zammi su'aal min xayri darura foofu lay gën a leeral moo tax mu indi hadiis Seydina Muawiya bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent way saasaam nee na laa tulhifu fil mas'ala bu leen di insister ah ak laaj laaj dara di insister may ma may may ma topp waa ji ko ñaan muy dee bu ñëwee toogaat ni ñëwaat fàttaliwaat ko ko waaw doo kiiwaat ah mu kiiwaat wala mu jox la après di ñëwaat la mu ne loolu yonent way saasaam ne bu leen ko def waaw fa wallahi kon gis nga lëkkaale bi mooy loolu xam nga lu yonent way saasaam bi tere kay ne bu leen ko def loolu kay xam nga ne lu ñu ngàññi la kon dam miswaal surtout mooy boo xam ne lor waralu ko ndax abdoulah bu dee yonent may saasaam ci boppam moo ne képp ku may laaj di insisté bu ma ko joxee sax loolu yàlla du ko ci barkeel <laughs> lan ngay xalaat mooy yonent may saasaam quand même moo lay jox mais nee loolu comme que ni ma ko laajee tax yàlla du ko barkeel léegi lan ngay xalaat keneen waaw moo la borom bi dane fama dane lu mu leen jox fama ataakum ar-rasul fa xuduhu wa ma ataakum ar-rasul fa xuduhu waaw na ngeen ko jël mais lu mu leen jox wa ma nahaakum anhu fantahu lee nag lu mu leen tere na ngeen ko ba waaw lu mu leen tere na ngeen ko ba waaw wa ma aataakum ar-rasuulu faxuduhu lu mu leen jox mooy loolu an tiibi nafs li mu wax ci xadiis bi ñu génn léegi say beneen riwaaya bu Seydina Muawiya mooy loo xam ne moom la moom moo gis joxe ndax bu boobaa mooy li ko yàlla fa ko yàlla ne joxeel fa lay joxe yow nag boo bëggee ñëw mel ni kuy weñ loxoom te yonent bi salaam mooy akramul euh, mu'tiin moo gën a tare ci ñuy joxe ah boo ñëwee di insister da lay jox mais bu dee ne gërëmu ko woon bëggula ko woon a jox wa wa ana lahu kaari fekk loolu gërëmu gërëmu ko woon bëgguma ko woon kooku du fekk mukk fa yubaaraka lahu fii la ma ko jox borom bi du ko baasee waaw. yaa ngi imaginer imaginer nañ imaginer nañ imaginer xoola bu yàlla defoon ñun loo xam ne dañuy jàpp ne yii kii ngandum yiiw kii kii kii kii benn kii am na benn ngëneel bu rëy nañ imaginer rek ah laay wax. yonent bi alayhi salaam bu yàlla defoon kenn ci ñun gisoon yonent bi alayhi salaam mooy jamono ji mu fi newee quoi nañ lool mu yor benn yére loolu mas la <laughs> benn yére bu rafet buñ ko joxoon am ku ñëw laaj ko ko <laughs> yonent bi alayhi salaam jox ko ko quoi saxaaba après bi après gaa yi mbokk saxaabaam ne ko mais yow yow yow seetlu nga def yonent bi alayhi salaam ñu ko jox yére bi yow nga ñëw laaj ko ko te xam nga ne yonent way sasa boo ko laajee day waa ji ne dama koo laaj laaju ba ko ngir sol ko dama koo laaj pour bu ma génnee àddina ñu nekk sama kafan li nga xam ne moom lañ may denc <laughs> mais imaginez mooy yonent way ma kenn ci ñun insisté woon ba yonent way sasam jox ko benn manteau mu jël mooy gërëma ko woon bi nga ko koy jox mais waa ji mu jox ko ko ñun bu ñu gisee kooku ah, su ñoom yonent ba leen solo solo lu yor away non dañuy jàpp ne salaay fii mu rek alors que salaay ni mu ko amee yonent way sansam nee na bu dee ne gërëmuma boo koy jox yàlla du ko barkee ah. yàlla du ko barkee <laughs> moo tax ñun ñu war a seetaat suñu wopp quoi ay diwlee ma yoon sëriñ diw ak ko jox kon après da ngaa xam nan la ko joxe waaw da xam naan la ko joxe ak nan la ko jotee nan la ko amee xam nga ko kon nag nañu mooy kon insister ji laaj ah yeneen may saa saam ndéem moom mooy wax lii kon nag nañ def attention ci laaj di persister barke du ci am de waaw moo tax li ma la waxoon temps yee seetal ñun sama man miy wax yow miy dégg ak képp kuy dégg nañu seet képp kenn koo xam ne xam nañ ko ci ak saa mbay mbayaan ay mbiram di barkeel daa mel ni bés bu nekk yow dangay nekk gone xam ko ci saa mbay mbayaan waaw ba nga nekkee gone nga ko xam ci télé yeeg rajo yeeg yooyu muy saambay mayaat ak xew yeeg ak ñi nga xam ne jàpp na ne boroomi alal lañu fu mu dem nekk seen lees bopp di leen maral seen tàng nekk leen dunguru seeni ginaaw waaw noonu rek lay dunde xoolal yow man ngaa nekk mag ba ba ba am njaboot ba am njaboot am sa këru bopp ba léegi waa ji mu ngi ci loolu waaw ba léegi mu ngi ci lool lu tax borom bi du ko ci barkeel waaw loolu du am kon nag ah moo tax dinañ ko gis <laughs> dinañ gis yooyu yëpp jarul ñuy yàkkamti <laughs> waaw jarul ñuy yàkkamti waaw ku mu neex nag nga nga nga arrêté kon comme que xam nga lool wala ku mu neex nag nga bari waaw boo bari lee nag mooy faman sha'a fal yu'min wa man shaa falyakfur te xadiis yi mel noonu yonent bay saa saa mu ngi ñëw ci kanam waaw bon ba tey ah, <laughs> waaw ku mu neex ah nga nga arrêté falyastaqilla aw li yow yaay seet tànn sa bu la neex la waaw waaw boo bëggee nga yem boo kiiwee nga yem nga nga nga arrêté rek nga bari bu ci boo ci def rek am na conséquence boo ko bàyyee te wéer sa mbir yi sa sa borom bàyyi di persister laaj bi nga xam ne borom bi moom ah li mu waxoon wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha comme niñ ko gisoon bi ñu ubbi bunt bi amul benn luy dukkat ci kaw suuf lu dul borom bi nga xam ne moom la dara warul moom moo war lool li nga xam ne mooy wërsëgam loolu di nga ko xam waaw kon nag mu ngi noonu le léegi nga ne ma waaw kon baax na wala li ma la doon wax nag mais laaj parce que comme que ñu ngi ci côté zammul su'al mais est-ce que su'al yëpp lañ kii ma ne la lool waxoon nañ ko min ghayri darura bi ñu ubbi bunt bi rek waxoon nañu ko waaw bunt bi ñu nekk garab gi waxoon nañ loolu que du laaj yëpp lañ lañ lañ tere ah te wax naa la yonent bi alayhi salaam xadiis baa ngi ñëw ci ci ci kaw ci kanam ah mu ngi ñëw ci kanam yeneen bi alayhi salaam di leeral loolee ci jamono yi nga xam ne ci la nit ki mën a laaj muy xadiisu Qabiisa bi ah ibnu Muxaariq ah bu mooy 536. insha allahu taala moo gën a gudd ci xadiis yi ñëw fii bu ñëwee foofu dina leeral yonent bay saasaam di ko leeral eh, eh, masala kañ ngay mën a laaj kañ la la kemande ak ñaan bi nekk loo xam ne c'est mi waaw dañ la koy permettre dañ la koy ubbil ngir nga man koo def après boo paree mu tëjuwaat voilà kon laaj eh, comme li al imaamu Nawawi wax rahimahullah mu ne wat wattafaqa al ulamaa alayhi ida lam takun darura mu ne boroom xam yi dëppoo nañu ko ne laaj moom dañ koo tere waaw annahyu an as-su'ali wattafaqa al-ulama'u alayhi ida lam takun darura bu dee ne yi dëppoo nañu dañ koo tere waaw waaye mu ne waxtalafa asxaabuna fi waaye suñu boroom xam-xam yi suñu mbokk yi suñu àndandoo yi mooy Shafi'i yi moom mazhabu Shafi'i la bokk rahimahullah ñoom wute nañu ci ki nga xam ne moom alqaadiri moom am na kàttan alal kasbi man naa fàggu mooy am na am na kàttan ngir fàggu taloo am na yonent bi alayhi salaatu wa al xadiis bu mu ci wax waaw ne masala <laughs> daganul loolu nañ wax li Imam An-Nawawi wax ba pare après waaw comme ça ñu bañ a génn génn gaam <laughs> bi ci gaat bi sax la bokk ci mbir mi la bokk mais nañ wax lii comme ça ñu bañ ko nag mu ne Imam An-Nawawi rahimahullah mu ne suñu boroom xam-xam yi suñu mbokk yi wute nañ ci ki nga xam ne dafa man a man naa liggéey man naa ut lu mu fàggoo ba pare di laaj ci ñaari wàll lañ ci wute mu ne ñaari yooyu yi ci gën a dëgër mooy annaha xaraamun li li zahiri xadiis te ne dafa xaraam ba lu ñu si bee nga mën a liggéey mën a am ba pare mën a fàggu ji mais nga toog di ñaan ñu lay jox loolu dafa xaram ndax lu tax ndax xadiis yi ñëw fii te bu bu bu yàkkamti xadiis yooyu ab gis nañ ci bu Seydina Muawiya bi radiyallahu am na yeneen yuy ñëw yoo xam ne yooyu yëpp bi bu ñu ñëwee ne la yaa ngi fàttaliku ko Imaam An-Nawawi doon wax ne daa xaram lii wa mu ne wastaan yi beneen kàddu gi beneen beneen wute bi mooy ñenn ñi dañ ne dane li ki gën a dëgër asahuhuma annaha dafa xaram ndax xadiis mu ne beneen avis bi mooy xalaalun ma al bi salasi shurut beneen bi nga xam ne mooy ñaari avis yi ñooy li gën a dëgër ci suñu mazhab ñenn ñi dañ ne dañ ne dafa xaram ñenn ñi ne non lu dagan la mais ànd ak dañ koo sib mais à condition trois trois conditions yi mu remplir ko allah yuzilla nafsa waa ji bañ a doyadal boppam waaw mu baña a doyadal boppam waaw mooy pare ngir tuur ndoxu xar kanamam waaw doyadal boppam ñu lay jànneeg yow ki ngay ñaan saa su ne balam laa jox koy toppal ne waay looy def nii loolu lépp nga bëgg koo kii mu lay wax ay ay ay ay kàddu yu mel noonu bala mu laa jox quoi nga pare ngir dégg lool mu ne loolu moom bu ci naree am non non non non loolu bokkul ci lii ah. day xaram dañuy ànd ak kon ñeneen ñi waaw benn charte baago mu ne walaa yàlla xafi sual deuxième condition mu bañ a insister ci laaj <laughs> mooy ñu ne dafa dagan na mais malgré loolu dañ koo sit mais ci yii nii waaw bu remplir les conditions yi waa ji dina dagan def ko mais dañu koo sib alors que bu ci benn fankee ci yi dootu du baax bu ci benn fankoo rek du baax mu ne ñaareel bi kon mu bañ di insister ci laaj waaye ñetteel condition bi wala yudil mas'ul bu mu lor muy laaj topp ko tamit mayoo ko jàmm fu mu bëgg euh, ame ame ame péex nga agsi waaw topp ko rek langal ko ko langal ko ko ba lor ko nag loolu nag bu ko def yi mu ne ñii dañ ne fa in faqada ahadun ahadu hadhihi fa hiya xaraamun bil ittifaq mu ne benn ci charte yii nii bu ci beñee dafa xaraam ci loo xam ne ñun yëpp amatul benn lu ci lu ci liñ dëppoo seetal ma ku ku remplir condition yi du toroxal boppam du insister te du lor muy laaj boo ci benn dañee xaraam na dañuy ànd ak wax bu njëkk bi moo tax mënoon a nekkum métier waaw laaj kemande yalwaan mu mënoon nekk métier en tout cas ci réewum sariya déedéet ñu naan sawaay gis nga alalam ji mu yor yalwaanam ji ci la tabaxi kër sàngam ak nàngam déedéet waaw Europe daal la mu fa nekk mooy bu xëyee day yalwaan di yalwaan di yónnee waaw Sénégal tabax fa lu baax wal iyaadu billah wal iyaadu billah lool ay lool lool ban diine ko nangu en tout cas du l'islam waaw waaw du l'islam de du l'islam at-tasaa'ul yalwaan même bu siiw na du métier nit nag dañ ko koy ubbil ngir loru bu ko dal te bu ci génnee mu tëjuwaat moom moom medd dañuy niw waaw darura moo koy waral mooy ak lor ñu bàyyi la nga man cee mos mais boo commencé xi boo commencé lëq suqaliku nga arrêté fa man istura ghayra baghin wala an loolu mooy daw fii ku loru nga bañ bi jig gi dayo te tamit di ci dellu saa su ne waaye naka yalwaan ñi nii la doxle ya man waa ji toog ci buntu poste bi man daal benn jour laa ne naa essayé lii li ma wàccaalee lii lii sawaay lii lii lii lii lii waraw sawar kon de léegi jeex na man léegi c'est comme ça ñu ne la mukk <laughs> déedéet déedéet yow yaa ngi yaa ngi toroxal sa bopp waaw yaa ngi toroxal sa bopp ci loo xamante ne nii médd la mooy médd la statut médd la yor statut jiifa waaw médd nag manoo nekk naan man daal léegi man ci médd ji daal ci laa koy kal saa bu ma bëggee lii rek ñëw ci mbaam mi dee ba ne fàng naan ma ñëw dagg lekk déedéet loolu man la ne moo lii nag ñoo yem kon fay mu ngi noonu kon insha allahu taala eh, ñu yem fii bii di ñëw ñu gis xadiisu Seydina Abu Abdirrahman tamit nga ne moom Abu Abdirrahman woon mooy Muawiya ma ne la noonu kii keneen la Awf ibn Malik al-Ashja'i te xadiis bi juju nañ ko fan yi ñi nga xam ne ñoom la doon wax naan yeneen bay saa saa jaayanteeg ñoom ba pare naan leen te bokk na lim jaayanteeg ñoom te bu leen laaj nit ñi dara <laughs> voilà xadiis bi nag mooy ñëw nii insha allahu taala mais jotaay bii ni ñëw voilà ndax dafa xaw tuuti doo ko mën a booleeg lii eh, rien que dugg ci taxrij yooyu rek day li nga xam ne mooy ay ab diir kon insha allahu taala ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala